kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala ñu ak ñu ñu jël nag li nga xamante ne nii mooy xaaj bu bees muy suuratu nisaa bu soobee suñu boroom tabaaraka wa taala moom moom kese la ñuy def voilà xam nga moom moom daanaka suuratu nisaa bi voilà moom kese comme lañu defoon ci saar yi nga xamante ne nii moom lañu génn muy suuratul maayida bi ak suuratul anaam ak Araaf ak Anfaal kon bii moom kese lañuy beral inshaa allahu taala waaye bala ñu ko commencé ci xaaj bi ñu génnoon ci saar bi ñu génn di suuratul da bi nga xamante ne laaya bi nga xam ne ci la doon wax ci wàllu ngiñ yi mooy nit ki bu dee mooy ngiñ yi nga xam ne borom bi lu ñu ko jàppe rigueur mooy yi nga xamante ni ak fola koo xam ne daal ngiñ daa takk ci làmmiñ bi walla nga xam ne boo ko ne kaay añ sax mu ne billaahi maa ngi ñëw waaye waaye sawaay ñu dem mu ne billaahi maa ngi ñëw yu mel noonu kooku bokkul ak yi nga xamante ne bi ma aqadtumul man yi nga xam ne moom yéene ci fas daal di ciy jublu ngiñ loolu waxoon nañ kafaara bi niñ koy defee eh, eh, <clears throat> liñ bëggoon ñu wax mooy misaal mañ joxe woon misaal mañ joxe woon boobu du bu baax voilà mooy parce que ngiñ yi dafa am dafa am façon ñaa ay ay ngiñ eh, yoo xamante ne nii fuqaha yi dañ koy gën a leeral lii gënoon nañ ko leeral bi ñuy gis saar bii suuratul maa'ida biñ génnoon ci weeru ci koor gi ñu génn walillahi alhamdu wal minna waaye keroog comme que dañu yàkkamti woon ndeke ni ñu waxe exemple bi ñu joxe dégluwaatuma ko après après laa ko dégluwaat ne non exemple bi baaxul mooy waa ji nga xamante ne nii dafa giñ ci marchandise mi moo xam ab jaaykat la bëgg suuxal waa ji ne waat na ci yàlla ne moom lii nga ko bëgg a fay moom jënd na ko loo xamante ne nii lu lu lu gën a lii te mu leer ko ne waxul dëgg boobu bokkul ak yi parce que boobu moom loolu bokkul loolu amul kafaara kooku moom day jéggalu ji loolu mooy li gën a dëgër day tuub digganteem ak boroomam te waaj a nga xam ne dupe na ko nax na ko voilà loolu it mu fexe xool nan lay réparer affaire yi. waaye ngiñ yi nga xamante ne nii yooyu boo ko nee dinaa def te defoo ko loolu yi ngay yi nga war a réparer nga def comme li suñu boroom waxoon mooy it'am nga leel fukki li nga xam ne ay miskin. ci ñi nga xamante ne nag mooy li gën digg dóomu ci li ngeen di lekk wala nga solal leen walla nga daldi eh, goreel jàmm loolu ay choix la mooy man nga ci tànn benn bu ngeen ko amul nag fa siyaamu thalathati ayyam ngeen woor ñetti fan façon ngiñ yooyu ñaari ngiñ la voilà loolu mooy lan mooy bu ma nee dinaa def voilà dinaa def ba def jotee defuma voilà wat naa mooy wat naa ci yàlla ne dinaa def waaye ba jot defee defuma loolu moom damay kafaara wala ma ne du ma def wat naa ci yàlla ne duma ma def billaahi du ma dem ndar léegi yow dem ndar jot suba ñu gis la nga nekk ndar wala nga ngi jël oto naan ndar laa jëm bu boobaa mooy yow da ngay kafaara voilà moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon man du ma du ma du ma giñ dara ne du ma def lii gis loo xamante ne moo ko ma gis ne def ko moo gën lu loolu dinaa ko def après ma daal di kafaara sama yamin goog kantaa yeneen yi nga xam ne ñoo am mooy yi nga xam ne parce que ngiñ ci lu jëm ci kanam la mooy dinaa def ak duma def nga waat ko ci loolu ngay kafaara sinon yeneen façon wax yi defoon naa wala defuma woon loolu moom ñaari mbir a naan mooy mu nekk dëgg wala mu nekk day expliquer bu dee nag waa ji moom daa jàppoon ne walla moom bi muy giñ naan wallahi demoon naa ndar kay ndekete yoo moom ci xelam la foogoon ne dem na mais dafa jàppoon ne si si demoon na fa ndekete yoo après ginnaaw loolu la réaliser gis ne ndekete yoo demu fa woon kooko ci lu ëpp ci boroom xam-xam yi min alxanafiyati wa shafi'iyya wal malikiyati wal xanaabila rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne kooku noo du ko faara dara parce que kooku dafa juumoon voilà ndax jàppoon na ne muy wax noonu la après te loolu ku ne la mën a dal voilà nga jàpp lii la nga dem ci biir réaliser wu ne kon non affaire bi wute wu nag ñoom ne ñooñ kooku day kooku deful dara parce que lim def tayu ko voilà dadaa jàppoon ne dëgg lay wax même bu dee ne jëli nañ ko mel ni al imaamu Shafi'i mu ne waaw du am benn bàkkaar waaye nag day kafaara léegi nag beneen bi mu des bi nga xam ne moo ko tey expliqué voilà mooy ne defoon naa wala defuma woon wala demoon naa wala demuma woon voilà yooyu ndekete yoo day expliqué mooy li mu wax dama wute naag li mu am xam yooyu tamit waa majorité yi mooy ñi ñu la limal kafaara day day jéggalu parce que moom daa wax lu amul ta moo ko tey voilà mooy daa waat ci ci ci turu ci ci borom bi ba pare nekk yoo xam ne leeroon na ko ne waxul dëgg kooku moom day bokkul ci cadre lu ñuy kafaara day jéggalu ji digganteem ak boroomam tawbatan nasuha mooy tuub goo xam ne gu sell la léegi nag comme ci may jëlee nañ ci ku mel ne al imaam ash-Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Muttalibi rahmatullah alayhi mu ne day kafaara waajooju day tuub day kafaara wallahu ta'ala alam waaye amaana li waa jumhur wax <coughs> alhamdulilah mooy li gën dëgër kafaara daal ci ñaar lay mën a nekk mooy luy jëm ci kanam ma waat ne yow sama sa yow moom sa dërëm waat naa ci yàlla ne sa dërëm dootuma ko lekk nga dem ba ci biir ah nga toll ci jafeñ-jafeñ nag dem boo gis ko di raay doq naan ko ah waaw xam nga lool moom waxi mer rek la woon léegi nag moom mu jox la dimbali la bu boobaa da ngay kafaara voilà da ngay def ñett yi njëkk yi boo ci man ci yooy ngay tànn boo manul yooyu yépp nag ci ngay door a woor ñetti fan kon loolu lañ bëggoon a ñëwaat voilà mooy misaal mële mooy bu dee ci waxu ah, biñ jële ci imam Shafi'i mooy koog day moom lañ joxoon misaal waaye loolu jubluwuñ ci woon wax jooju parce que ñun ci suñu bopp jàppuñ ne wax jooju mooy li gën a dëgër que ne waa bu dee day expliquer wax loo xam ne leer na ko ne demeewul noonu waat ci que ne day kafaara kooku moom day tuub tawbatan nasuha wallahu ta'ala alam kon nag insha allahu ta'ala léegi nag bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne nii mooy suñu saar bu bees bii nga xamante ne moom kese lañu beral moom dañ koy beral comme ni ñu ko waxe woon sànk muy suuratu nisaa kon nag di suuratu nisaa boroom xam xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañoo wute est-ce que saar bi Makka la wàcc wala Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati am ñu ne noo saar bii Makka la wàcc voilà moom makk la wàcc te loolu mooy jële nañ ko ci ku mel ni mu ne eh, saar bi Makka la wàcc ki nga xamante ne moo ko wax jële nañ ko ku mel ni ci ki eh, Mawlana Ibn Abbas daal nañ koy nettale ci moom waaye it jële nañ ko ci al imaam al Hasan al Basri rahmatullahi alayhi ak Seydina Mujahid ak ñoom Jaabir ibn Zayd Qatada rahmatullahi ala al loolu mooy wax bu njëkk bi que saar bi suuratu nisaa ila Makka makkiya la mooy Makka la wàcc am ñu ne déedéet moom madaniya la te loolu it jëli nañ ko ci yi nga xamante ne ba léegi ci mawlaana Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ba mu des benn laaya te loolu wax jooju moo <coughs> moo ñu ne Medina benn kese la këne Medina la wàcc mooy bi ñu naan boobu mooy bi mu inna allaha yamurukum mooy laaya ba nga xamante ne danaan borom bi tabaaraka wa taala ci biir saar bi di juróom fukkeelu laaya ba ak juróom ñett këne borom bi mu ngi leen di digal ngeen di joxe al amaanaati ilaa ahliha loolu ñu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ubbee Makka ci la wàcc xam nga loolu rek la woon nañ lu mel noonu këne liñ naan aaya Medina saar bu wàcc ma suuratul makkiya madaniya lool ci époque bi la loolu mooy li gën a dëgër sinon am na yeneen wax comme niñ la ko fi waxe woon këne même bu wàccee biir Makka comme niñ gisoon al yawma akmaltu lakum diinakum ci suuratul maida mooy loolu sa laaya boobu naan tey laa matal seen diine loolu waxoon nañ ne biir Makka la wàcc mooy Arafat te pourtant loolu dañ koy considérer dañ koy jàppe comme ci laaya boo xamante ne nii moom Madina la wàcc ala saakiniha afdalus salaati wassalaam léegi nag loolu léegi nag bu loolu leeree kon daal loolu la mooy am na ñu ne Makka la wàcc am ñu ne Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam am nag ñoo xam kon mbir maa ngi noonu daal ci gàttal loolu la léegi nag <clears throat> eh, mu des voilà waa léegi lan mooy an nisaa ñu ne la lool mooy an nisaa u mooy moo jigéen ñi voilà mooy jigéen ñi moo ñoom lañ tuddee moom la suñu boroom daldi dëppee saar bi suñu boroom nag tabaaraka wa ta'aala di tàmbali <clears throat> mu ne yaa ayyuhal bismillaahir rahmaanir mu ne bismillaahi ci duru boroom bi tabaaraka wa ta'aala lay tàmbali de arrahmaani moom mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande arrahiimi te mooy aji yaatu yërmande mu ne yaa ayyuhan naas e yéen ñi nga xamante ne yéenay nit ñi ittaqu rabbakum daal di leen ragal daal di leen moytu tey ragal seen borom de tabaraka wa taala alladi seen borom mi nga xam ne xalaqakum moo leen bind min nafsin waahida moo leen bind ci benn bakkan la leen génnee muy seydina aadamu alayhi salaatu wassalaam wa xalaqa minha zawjaha te nag ci bakkan boobu muy seydinaa aadam moomu alayhi salaatu wassalaam ci la jénnee ci la bindee ci moom la jële li nga xam ne mooy peeram mooy ki nga xam ne mooy soxnaam di saydatu hawa nga xam ne moom ci faaru saydatu na seydinaa aadam ci la ko borom bi tabaaraka wa daal di génnee ci la ko binde comme ni nga xamante ne nii noonee la ko yeneenti bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di waxee kon nag mu ngi noonu mu ne kon wa xalaqa minha zawjaha wa batha ginnaaw nag ci ñaar ñooñu muy seydina adam ak sayyidatuna hawa alayhim asalaatu wassalaam ci ñoom wa batha minhuma mu daal di wasaare daal di feeñal génne tasaare ci kaw suuf minhuma mu tukkee ci ñoom ñaar rijaalan ay góor kasiiran yu bare bari wanisaa ak ay jigéen ñu bare bare bari wattaqullah maa ngi leen di woowaat ngeen dellu <coughs> ragal seen boroom tabaaraka wa taala alladi moom boroom bi nga xamante ne nii tasaaluuna tasaaluuna bihi wal arham moom ngeen di ñaan bu ngeen di ñaan dara di laaj dara naan ñu ngi lay laaj <coughs> ñeen di ngeen di laaj dara naan ñu la koy laaj di ko jaare ci suñu boroom nga defal ma lii waaye wal arham tamit di ñaan naan nit ki booy boo soxlaa ci kenn dara naan ko maa ngi lay ñaan ndax bokkoo gi nga xamante ne nii moo moo dox suñu diggante nga defal ma lii voilà kon nag loolu la wattaqullah kon nag ragal leen yàlla bi ngeen xam ne bu ngeen di laaj ci moom ngeen di jaare di ko ñaan di ñaan nit ñi waaye di ay intervention ak bu ngeen ko soxlaa ci moom ngeen di jaar wal arxaama day tekki tamit da ngeen moytu tamit na ngeen ragal dok li nga xamante ne mooy mbokkoo yi de inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekkoon na te du deñ di nekk aleykum ci yéen raqiba ku leen di fuglu di leen surveiller mooy ki nga xam ne génnu génn ci li nga xam ne mooy ak mooy ak saytoom de léegi nag laaya yi booy yaa ayyuhan <coughs> loolu daa am ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoo xam ne dañu naan yaa ay naasi moom foo ko gisee ci alquran loolu mooy saaru Makka la waaye loolu noonu ginu la dëgër xanaa mën nañ ne waaw yi ci ëpp waaye loolu ginu la dëgër du tout ndax am na yeneeni saar bii nii te sax li gën leer mooy saar bi li ciy dëgg <coughs> xam nga sànk ñu ngi la naan am na ñu ne Makka la wàcc am ñu ne Medina lii li ciy dëgg sax saar bi Medina la wàcc parce que al imaam al Buxaari yu rahmatullahi alayhi dafa soloo ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne ma nazalat suuratu nisaa'i illaa wa ana inda rasulillah voilà loolu nag mu ne ma mu ne soiratun nisa wàccul lu dul man maa ngi woon ca yonente ma lay saa sàmm mu mooy sëyi woon na mooy tam Medina la sëyi loolu mooy di gën a dëgër te lool kon lii dañu ciy wan ne kon yaa ayyuhan naas tekkiwul ne foo ko gis rek màkki dal déedéet suuratul baqara yu bari aka faa bari te saar boobu Medina la ak bii nii màkki yàlla li gën a dëgër kon allahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina